alayhi salaatu wassalaam bu dee juzu bi fa muy tàmbalee ca nga xamante ne nii mooy ca laayaab juróom fukk ba ñett daldi jeexe ci saar bi ñu tudd léegi waaye nag inchaa allahu taala ni ñuy def dañuy jël ñaari saar rekk di saar bi di suuratu seyyidina ibrahim alayhi salaam ak suuratu raad ñaar yooyu lañuy gis inchaa allahu taala après nag la ca tegu kàntaa bu seydinaa yuusuf ba alayhi salaam ñu boole ko seydinaa huud alayhim assalaatu wassalaam kon suñu borom tabaaraka wa taala di wax ci saar bi muy suuratu ibrahim alayhi salaam saar la boo xamante ne nii moom mu ngi wàcc makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima lool mooy li ëpp ci boroom xam-xam yi alayhim loolu lañu wax lu dul loo xam ne lañu nettali jëla ko ci ku mel ni mawlaana ibnu abbaas ak imaamu qataada ibni diyaama assaduusiyu radiyallahu anhum wa ardaahum ñu ne bam des ñu jële ci ñoom ñu ne ñaari laaya mooy laaya ba nga xamante ne nii mooy laayaab numéro vingt vingt ak vingt-neuf muy ñaar fukk ak juróom-ñett ñu ne ñaari laaya yooyu moom ñoom ñu ngi bokk ci li nga xamante ne lu wàcc madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam léegi nag kantaaturu <clears throat> saar bi mu ibrahim kooku moom kenn dootu ko présenté mooy sayyidina xalilu rahimu rahman alayhi salaatu wassalaam di yonent bi nga xamante ne nii bu màgg boo bale bokk ci ulul azmi min ar-rusul juróomi yonent yi nga xamante ne nii ñooy yi gën màgg ci yonent yi alayhim assalaatu wassalaam ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci lu ñu joyal mooy ku gën ci lu boroom bi tabaaraka wa taala bind kon suñu borom tabaaraka wa taala te moom mi mooy maamu sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam te mooy maamam ndax mooy doomu mooy baayu sayyidina ismaayil ak sayyidina isxaaq nga xam ne mooy maamu arab yi côté boo bële waaye it mooy maamu ñi nga xamante ne nii ñooy yahuud yi muy sëtu seydinaa yaqub yi ñoom ñëpp moo leen jur alayhi salaatu wassalaam te yonent banu israil yépp ay sëtam lañu waaye it côté Seydina Ismaïl ci côté arab yoo yële ndax am na arab yoo xam ne moom bu ñoom du ñu sëtu ci moom ndax ñooñu bokkuñ ak ñoo yooyu ci waa ñiy toppatoo côté ansaab yi loolu xam nañ ko al arabul ariba ak al mustaariba ak gaa yoo yële loolu moom moom ñoom daal nañ koy toppatoo <coughs> walillahi alhamdu wal minna kon nag mu ne suñu boroom di tàmbale mu ne bismillahir rahmanir rahim mu ne ci turu suñu boroom mi nga xam ne moo fees del la yërmande yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne alif laam ra alif ra gisoon nañ ko ci saar bi ñu génnoon waxoon nañ ne juróomi laaya la juróomi suuraat la waxoon nañ yan ak yan la walillahi alhamdu wal minna te bii ci la fi ñu jóge ci suuf di yéeg moom mooy ñaareel bi kon suñu boroom ne loolu nag dañ ciy doyloo la nga xamante ne nii moom la ci moom lañ ci masoon a wax ci xaraf yu mel nii nga xamante ne yàgg nañ leen a gis walillahi alhamdu wal minna suñu boroom ne kitaabun ne alquran jii de ne lii de téere la te li ci doy waar mooy alquran ba muy wàcc nii surtout nekk Makka ak Medina mais nekkul woonub téere mooy nekkul woon li ñu xam nii yorub téere loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam masula téye bi nee Makka ba Medina ba ni muy génn àddina masula téye lu ñu naan lii mooy alquran lii mooy mushaf yonent bi alayhi salaatu wassalaam masula téye kaamil mushaf nii loolu mësu koo waaye suñu borom ne ay këyit lañ ko doon bind ay parchemin ay deru euh, euh, nag ak yu ay ay bëy ay kii ay gëléem yu mel noonu lañ ko doon bind ak ay àlluwa yugoo ay kii lañ doon bind yooyu ay der di ci bind li nga xam ne mooy laayaat yi ak di ko mokkal waaye suñu borom ne alquran gi kitaabun ab téere la di wane ne loolu dina ko nekk moom la ba pare waaye lu ñuy dajale ji la ci kanam te loolu borom bi tabaaraka wa taala ko doon woo junju ci suuratul qalam bi nga xamante ne nii ci suuratul euh, euh, euh, qiyaama inna alaynaa jam'ahu wa qur'aanahu dinaan inna alaynaa ñun borom bi tabaaraka wa mi dara warul de ñun ñoo warloo jamaahu dajale alquran ji wa qur'ana daal di la koy jàngal ba nga xam ko daal di koy takk yow sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam moo tax ëskëy ñi nga xam ne ñoom la borom di tabaaraka wa taala dëppale ba ñu dajale loolu ñu doon def ci ay parchemin di ko bind ci ay këyit di ko bind tamit ci ay der di ko bind ci ay ay ay yu mel noonu le ñu daal di leen dajale eskey ña ko dajale ñuy sahabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon suñu boroom ne kitaabun téyi lépp la de boo xamante ne nii anzalnaahu ñun ñoo ko wàcce ilayka ci yow sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam waa ngir lan borom bi mel ni dañ na ko lu tax mu ne li tuxrija ngir yow sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam nga génnee annaasa nit ñi min az-zulumaati ci lëndëm yi ñu ne lëndëmu bokkaale borom bi tabaaraka wa taala lëndëmu mooy borom bi tabaaraka wa taala ni wër lëndëmu ñàkk delloo njukkeel seen borom bi leen bind dugal leen fan boo leen génnee ci lëndëm yoo yële ila nuur jëme leen ci leeru alquran jëme leen ci leeru borom bi tabaraka wa taala bi idni rabbihim lool nag ci seen ndigalu borom tabaraka wa taala ila siratil azizil hamid mooy gis nga loolu mooy yoon woowu moo jëme mooy yoon woowu di leer goo gële jëme leen te mooy ci li nga xam ne yoon wi nga xam ne al aziz siraatil aziz yoonu ki nga xam ne moo noot ci nguuram alxamiidi borom bi tabaaraka wa taala alxamiidi ti nekk ki sant kon nag mbir maa ngi noonu mooy woote ci jigi yàlla dangay soxla am bi idni rabbihim mooy am ndigal boo xamante ne nii day tukkee ci borom bi te loolu moom képp koo xamante ne nii am na lu la yonent loo lu la borom bi tabaaraka wa xamal ci wàllu xam-xam yow am nga ndigal loolu le ndax comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon te ñu fàttali woon ko jotaay yii ñu génn rek fal yuballigh ash-shaahidu minkumul ghaayib yuballigh na jottali ash-shaahidu ki nga xam ne moo fekke sama wax wala sama wax moom la agsi ci moom al-ghaa'ib ki nga xam ne newu fa mu ne woon ballighu anni walaw aaya yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne ballighu anni mu ne jottali leen ma walaw aaya bu dee benn laaya la kon bir maa ku am loolu rek tamu leer boo manul lenn yi nag bu ci dugg de bul jéem a joxe ay xadiis wala di tudd ay laaya bu dee ne manoo ko yow bu boobaa amagoo bi izni rabbihim ci seen digalu boroom amagoo digal leen ndax diine waxoon nañ doon raa minkum munkara hadiisu salawaatullahi wa salaamuhu alayhi bu siiw boo bële fal yughayyiruhu bi yadihi ak ki nga xam ne fal yughayyiruhu bi bi lisaanihi ak loolu le ku gis lu dul noonu na nga ko soppeek sa loxo ñu ne la loolu ku koy def mooy autorité yi walla koo xam ne autorité nga kilifa nga taw am nga doole fa nga ne mooy foofu man nga faa lijjantee mbiri sa loxo wala boo ku man loolu na ko soppeek làmmiñam waxoon nañ ne ñooñu ñooy ñi xam ñi borom bi tabaaraka wa taala xamal ci masala boo bële taxaw loolu ñoom la war bu boobaa am nañ bi izni rabbihim ci seen digalu borom kon suñu borom tabaaraka wa taala di wax ci laayam ñaareel bi mu ne boroom boobu nag boroom yoon woo wële nga xam ne yoonam la moom mi noot ci nguuram am sañ-sañ ci lu ko soob alxamiidi ta sant mu ne kooku mooy allahi mooy boroom bi tabaaraka wa taala alladi mi nga xamante ne nii lahu moom la ñeel maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yi wa maa fi lard ak mbooleem lu nekk ci suuf yi wa waylun toskare wa waylun xurumbugal wa waylun kuk mukk wa waylun malheur lil kaafiriina ñeel nañu weddi lii lii nii boroom bi wax lii ak yoon wii nii képp ku ko weddi min adabin shadid mooy ñoom waylun toskare ñeel na leen muy ca mbugal mu tar moo xamante ne ni moo leen di xaar ëllëg mu ne ñooñu ñooy ñan alladina mooy gaaye nga xamante ne nii yastahibuuna ñoom daal dañoo sopp daal préféré alxayaata dunya ñoom daal dañoo sopp dund gu jéege gii a jeex te doyadi alal axirati moom lañ gënale daal dund gu mujj ga di yawmal qiyaam wa yasudduuna te yemuñu foofu waaye wa yasudduuna an sabilillah ñuy daal di dëddale nit ñi ak yoonu yàlla wii mu ne siraatil azizil hamid muy l'islam bii mooy ñun lekkuñu ci ndab li waaye kenn du ci lekk dañ ci xëpp suuf dee suñu boroom nekkoon kon ñoom noonu la ñuy def ba pare nag wa yabghunaha iwaja ba pare nag ñuy sàkku di dëngal loo xamante ne mooy yoonu yoon woo wële mooy di ko ñaawal foo leen fekk ak seen làmmeñ yi ak seen plume yi ak seen clavier yi ak seen li nga xamante ne nii fooy plateau bu ñu ne derub l'islam du fa rafet ñuy ñaawal l'islam di wax naan wane ci li mu gën a ñaawe ñoom ni ñu ko jàppe te lislaam dara ñaawu ci ñu koy wax di tuur di duur di wax ay ay ay kàcc ngir lan dëddale nit ñi ak li nga xam ne mooy diine gi naan c'est une entreprise terroriste gis nga lislaam bi baaxul baaxul biir baaxul bëccëg lii diine ju arrière la mbir la boo xamante ne nii il est contre l'humanité dafa wu juuyoo ak li nga xam ne mooy ak nite yu mel noonu le kon noonu la di ko sàkku di ci sàkku ak ndëngte di ut ndëngte guñ ci ut ta amu ci waaye ñoom ñoo ko ciy jéem mu boroom ne wulaayika gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ soro ndax mbon gu ñu sori ci mbon fii dalaalin ñu ngi ci cànkute ba'idin gu soree sori ñooñu dëpp leen du yomb de wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam